A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. Bismillahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi nabiyyina Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu. Amma ba'du fayaquulu Allahu tabaaraka wa ta'aala fi suuratil Israa. wala suuratu bani israil alayhi salaatu wassalaam asaa rabbukum an yarxamakum wa in udtum udna wa jacalnaa jahannama lilkaafiriina xasiira kon suñu boroom azza wa jal di wax ci laaya bi nga xam ne mooy juróom-ñetteelu laaya bi kon mu ngi wax ak ñi nga xam ne ñooy waa banu israil alayhi salaatu wassalaam ci la nga xam ne moom la leen waxoon ne leen ne bés bu ngeen fi de mooy dig naa leen ci téere bi te def naa ko sax moo xam ne mooy lu mu dogal la loolu it dara la dàqantewul mooy lépp lu mu defoon ci tawraat bi de toute façon fekkoon na mu defoon ko ca max mahfuz kon nag daldi woon na leen xamal waaye it daldi woon na dogal ci seen kaw kër di ngeen yàq ci suuf si ñaari yoon ñaari yoon yéle wax na ko nag ba leeral ko ak la leen ci fekkoon suñu boroom nag ne ginnaaw ñaareel ba ba gaay ñëwee dugg baytul maqdis wala yadxulul masjida ndax tamit ñu dugg ca jàkkaay baytul maqdis ja daal di fay yàq comme nañu ko dugge woon bu njëkk ba ginoon leen a rey ñu ñëw yàq fi yàqaati la ngeen defaroon ba foog na yéen ci ne ñu ñëw sakaaje leen faat ñu bari ci yéen njàqare gi dugg seen kanaw li yow su kon wujuhakum suñu boroom nag ne nag bu loolu xewee asa rabbukum an yarhamakum asa amaana nag rabbukum seen boroom an yarhamakum mu daal di leen yërëm de mooy bu ngeen loolu dalaat leen muy musiba ne noon ñëw daal di leen dalaat seen kaw wala ña a xam ne daal ñoom laa yónni ci seen kaw ngir delloo si leen faat leen ay faat bu ko defee ngeen delloo ci seeni bo seen seen borom kon daal ba lool xewee nag suñu borom ne asamaana rabbukum seen borom a yarhamakum mu daal di leen yërëm mooy lan bu ngeen delluwaatee tuub delluwaat ci man de mooy ñi sama borom ñoom moom baabullahi lam yakum murtajaa buntub yàlla tëjuwul ci kenn saa bu ngeen delluwaatee tuub si rek dinaa leen mayaat li nga xamante ne nangul leen ba pare daal di leen yërëm defal leen nag ay xéewal ak doole boo xam ne bu tax ngeen noon dee waaye wa in udtum waaye cëy bu ngeen delluwaatee ci kéeféer gi ne téere bii ma wàcce ci yéen wax ak yéen li ma leen di waxal digal leen fay digal tere leen fay tere ngeen ne seen yoon newu ci delluwaat ca yu bon ya ngeen nee woon même bu dee da ngeen a ba pare ne waa yow affaire yi neexaat nga delluwaat ca yu bon ya na leen leer ne way noon tuub mu ngeen ca delluwaatee de uduna mooy ñun borom bi dinañ dellu indiwaat ñoo xam ne ñoo leen di mbugal kon nag mbir maa ngi noonu rek la delluwaat leen ci yàqaat ci kaw suuf bu ngeen ko defee bu ngeen koy def may delloo ñoo xamante ne nii mooy nag loolu nag bu kenn foog ne dañuy commencer yàq tey te su bëgg am ñu leen ñu leen faat non man na def siècle man na def cent ans man nga def li nga xamante ne téeméeri at wala lu ko ëpp ñu nekk fi ba foog ne ñoo ci ne waaye borom bee jekk rek génn benn waaye boo xamante nii mooy ñëw daal di leen rayaate nag daal di leen defar xam nga ci ñële ña ñoo wax naan ña nga xam ne ñoo ñëwoon di leen faat am nañu doon wax naan taalut ak yooyu ci lañu waaye loolu li waxoon na la daal wallahu ta'ala a'lam léegi daal nag mbir yaa ngi noonu kon mu ne wa in'udtum ta bu ngeen delloo ca kàccoorete ga ak yàqu ga ak yàq ci kaw suuf ak mooy borom bi di leen loolee waja'alna suñu borom ne te ñun borom bi ñoo def jahannama safara wa nga xamante ne nii moom la ñuy wax jahannama mu ne xasiira maa ko def mu nekk lal ko nga xamante ne nii moom la yéeféer di dëju keroog de te seenu dëju du neex am ñu ne mooy sijinan mooy li nga xam ne daal xasiira mooy ab kaso rek mooy nekk seenum ndungu siin moom safara moom mooy fa la nekk te duñ mën a génn te naqaree leen fay dal te duñ ci man dara taay ñam ñu ne waay xasiira mooy loolu rek mooy li nga njëkk a wax ak laltu la de mooy daal seen so ba nga xam ne fa la ñuy dellu daal fa la ñuy nekk mooy buñ mënee tëdd fa la ñuy tëdd te tëdd ga du neex ndax lépp safara la ak lakk-lakk ak tàng-tàng ak yi nga xamante ne nii yu tar la mu ne nag inna hadha alqur'ana ñu waroom nag bàyyi wax joo ñëw nag di wax mooy yahuud yiy dund léegi waaye yéen jullit ñi yéen ñëpp ak ñi nga xamante ni duñuy jullit yëg leen ne man ma wàcce woon téere boo bële ci maay ki nak nag alquran ji te nag alquran ji kaay ma wax leen lan moo ci ne inna hada alqurana bëli dana woon njub la maa defoon téere ba hudan li bani israil banu israil ak ngir waa banu israil de alayhi salatu wassalam mu ne nag kaay nag ma wax leen alquran ji inna hada alqurana dëgg-dëgg gis ngeen alquran ji yahdi moom da day gindee lillati hiya aqwam ci yoon wa nga xamante ne nii mooy bi gën a ciw waral gën gën a maandu gën baax moom lay jël moom lay moom moom lay gindi ka nga xam ne moo ci sóobu moo ko nangoo jàpp ca lu koy jëme moom ca yoon woo wële muy la nga xam ne mooy ngërëmu yàlla fa muy am ne ngërëmu yàlla foofu la alxuraan di gindee jaam di ne te moom alquran joojale wa yubashirul mu'minin te nag day bégal mooy ci biir alquran mooy képp ku bëgg a gindeeku alayka bil quran maa ngi lay dénk alquran waaye képp koo xamante ne nii bëgg nga lépp yiiw àddina ak alaaxira alayka bil quran képp koo xamante ne nii yow borom bi kese yi ñor alayka bil qur'an mu ngi noon le mu ne kon wayu wayu bashiru ta day bégal moom al qur'an al mu'minina way ngëm yàlla yi ñaata laaya ngay gis ñu naan innal ladina amanu comme niñ génnoon di suratu kahf bi wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdawsi nuzula innal ladina amanu gaay nga xam ne ñoo gëm da wa amilu salihati tay jëf-jëf yu baax yi kaanat dina nekk ñeel leen la hum ñeel leen jannatul firdawsi ajjanaay firdawsi ya nuzula mooy nekk seenu wàcc waaye de kon nag mooy yooyu loolu dafa bari ci alquran moo tax way bashiru day dégal almu'minina way ngëm yàlla yi alladina ñi nga xam ne nag ñooy lan ya'maluna saalihaat foo gis alquran naan ñi gëm yàlla dañuy teg wa amilu saalihaati wala ya'maluna saalihaat yi ndax gëm yalla moo dul toog rek naan gëm naa ci sama xol léegi baax naa kantaa li may def moom bu leen ko kii quoi mën naa wute mais grawul parce xol loolu waxu ko xamul dara la wala koo xamante ne nii xawlu zindiq la mooy kooku day wax mooy ci na njomboxtalu nifaaq la nekk de ndax lan mooy ne su waxoon nañ la ko yonent ma sa sa waxoon na nekk na ci xolu doomu aadama woo xamante ne nii bu baaxee yaram bi bu baax bu bonee lépp bu baax kon nag mënoo ñoo gëmloo yow taxaw parce que yow nii nga mel bëgg ñoo gëmloo non non sama xol baax na waaye tamit mais quand même bu dee li may def baaxul wute nag moom jàppale ne ku baax laa déedéet kenn du ko jàpp ndax yow da ngaa bëgg ñu wax lu wuteeg wa saab waxtu alquran daal di koy wax nag alquran jii day bëggal ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla tey jëf-jëf yu baax yi da rafet te baax loolu nag waxoon na la jëf ju baax te rafet alquran lan liy baax na sunna la naan lii baax na sinon moom loolu moom baaxul ak lu ko nit ñi mën a apprécier bu dee dëppoowul ak ñoom te d'accord ji loolu moom même bu dee nag waa dëkk ba moom lépp la def loolu moom mooy tekkiwul dara du lu baax de am na lahum la leen di bëggal que ne am na lahum que ñeel na leen ajran payoor kabira gu koo xam ne ku rëy rëy la muy ajjan ak lu ko fu lu ko raw wa anna alladhina la waaye alquran nag dafa ñëw di wax di bëggal mooy lan di xuppu voilà yubashiru mooy ci genre ironie mooy loo xamante ni comme waa xam ne dañ koy bàccu bi yar bàcc ko ko ci nopp yi nag ko waaye yow maa la bëggal boobu aca car ci nopp yi xam nga loolu mooy genre ironie la quoi mooy ne loolu moom <laughs> bon mooy yow di la duma ba pare di la kókkali quoi loolu lay niro moo tax wayu bashira mooy di béggalaale tamit mooy comme si wayu bashira waaye day béggal ñi nga xam ne gëmuñu yàlla wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah waaye day wax waaye di xupp ñi nga xam ne alladina laa yu'minuuna bil axira ñoom gëmuñu yawmal qiyaam de ñooñu lan leen di wax gëmuñu bésu pénc ba atadna lahum adaban alima ñun borom bi tabaaraka wa taala de préparal nañ leen te waajal nañ leen adaban mbugal moo xam ne aliman gu taratar la mu ne nag waya doon insaanu mu ne nag di nga gis ngi nga xam ne mooy nit bi am ñu ne kii mooy yéeféer bi bàyyil bul wax nit ñépp de waaye mooy nit ki de moom duñ ko gis lan lay def moom muy ñaan di daga di woo boroomam di ko ñaan bi sharri ci loo xam ne mbonte kese la di ñaan borom bi ak mbonte naan ko ay wo way defal bi gaawal na lu bon li ak si ci man nga ne loolu lan la mën a nekk ñu ne xaaral la aaya bi jeex waya danga kon dina ñaan al insaanu nit ki bi sharri ci lu ñaaw du'aahu ni nga xam ne noonu lay ñaane bil xayri bu bëggee yiiw ngir boppam muy ñaane di xër di ñaan lu baax ngir boppam noonee lay ñaane lu bon ci kawam de ba nga ne ah waaw mën la xaaral rek kon nag léegi kon lu ci tegu wa ta nekk na al insaanu gis nga nit ki ajula dafa nekk koo xam ne ku yàkkamti la ci ay ñaanam mooy ci mu ñaan gi muy ñaan daal moom daa bëgg daal bu soxlaa dara daal na ñaan léegi mbir mi daal daa war a am léegi sinon ala non nan yi ñuy wax nii naan ay yàlla boo ko ñaanee voilà bon dalay may ma ne lool kay du lu ñuy wax yàllaa ko wax wa idaa sa'alaka ibaadi anni fa inni qariib ujibu daawata da'i daa da'an lool kay borom de ko te suuratu Al Imran nga naan mali gaa a wax xanaa yow xamoo woon li nga loolee borom bi moo wa idaa sa'alaka yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu de bu ah, ku jege de ujibu damay nangu daawata daayi li nga xamante ne nii mooy ñaanu aji ki nga xamante ne nii moo ma idaadan mooy bu ma ñaanee waaye falyastajibu li daa may condition nang ma nangul nang ma wuyul man sama borom ci kalimatu laa ilaha illa ma leen di woo wéetal ma waaw léegi bu ngeen ko defee ah wal wal yastajibu lii waalik te ngeen may jege di ma ñaan bu ko defee laal bu ko defee yéen ngeen nekk ñoom ma leen di gindi waaye même loolu sax boo gëmee yàlla tekkiwul ne loolu ñaan am léegi borom bi mooy xool lu ko neex lay may te xam na ne yow lii moo gën ci yow bu dee jullit nga kon nag affaire baa léegi kon gane ma waa léegi kon c'est bon ah léegi yow waa nit ñaan lu bon ngir moom ma ne la waaw moom mooy nit gis bu saalitee nga xamante ne nii waaye man daal lii daal bon man daal yaakaar naa ne yii man yiñ ma doon wax léegi nag ah yàlla man daal man daal fii mu ne man buñ ma mënoon faat ta faat waxu ko ngir day daw ay musiba déedéet mooy daal booy man daal fii mu ne samay affaire yàqu na yàlla daal di may kii man daal def naa loo xamante ne nii mais boroom bi tabaaraka wa taala voilà man dax man man booba mënoon sel ma xaal moo ma gënal voilà damboon samay tànk yu mel noonu moo ma gënal mooy yu mel noonu nga xam ne ak ci kaw caalit kese la koy waxee am ñu ne non kii mooy doom kii na na xaaris lay wax nga naan la wayarul insaanu ak gaa yu mel noonu ci waa Quraysh mooy kàccooru yéeféeru Quraysh boo bëri nga xam ne moo euh, di nettali xew-xew waa Isfandiyaar ak waa Perse yo bu yonente mi alei satu doon wax moom muy nettali ay yooyu naan ginumaa rafet li muy wax moom parce que moom moo ne woon comme niñ koy gisee tuddoon nañ ko fi lu bari ca suuratul Anfaal naan ah, ah, allahumma in kaana hadha wal haqq hijaratan min as-samaa e eh, suñu worom bu dee ne Seydina Muhammad mi bu dee ne alquran bi alayhi salaatu wassalaam dëgg la jóge ci yow waaye tawal suñu ko way xeer kooku ñaanul ci kaw ay ay kii wam la mais Abu Jahl ni loolu defoona keroog gazwatu Badrin bi ñu ñëwee Ah, affaire bi ci Abu Jahl nee na day ñaan boromam mu ne allahumma aqta'na lir rahim ki nga xam ne moo daq indil dog mbokk ci suñu suñu biir waaye gin fee indi loo xam ne xamuñu ko fa ahinhul ghadaa daal di koy daal di koy toroxal daal di koy gàcceel tay bala ñoo ci ci bëccëg gi nii xare bi commencé loolu mooy mu ngi ñaan ci kawam te boo Abu Jahl xam na ne lépp lu Yonent bi dëgg la te xam na ne dëgg waaye pourtant mu ngi ñaan ci kawam naan borom bi ki dàq dog ci ñun te abu jël kat moo ko dàq dog bokk léegi mooy yooyu rek nga xam ne dañuy ñaan seen kaw mooy ni mu xëri noonu di ñaan lu baax bu bëggee lu baax noonu lay xëre bu dee dafa saalik bu dee doomu aadama waaye bu dee yéefér yi ñu la wax nii ak ñeneen bu ak caari day tax muy ñaan ci kawam waaye ay doomam di ñaanal sa doom lu bon loolu ci la naan yal na rëbb naa la ak yooyu ne mooy loolu lu yéeme la wallahu ta'ala alam